بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mag fiqul azkar noo ngi leen di nuyu bu baax eh, di àndaat ak yéen tey jii ci ñaan woo xam ne eh, tukkikat bi moo koy ñaanal ki muy bàyyi ci dëkk bi eh, nañu nattale ne Moodu Mbay dugg na ca oto ba soxnaam dugg na ca oto ba Euh, oto baa ngay waaj a dekk ma ngay waaj départ waa dëkk bi ñëw nañ ah di tàggoon tàggo moom lan la leen war a wax astawdiukum allahu astawdiukum allah alladi la tadiu wadaiu maa ngi leen di dénk yàlla maa ngi leen di dénk yàlla yàlla mi nga xam ne luñ ko dénk du sànku kon jëmm ji nga xam ne mooy fasa tukki mooy fas yéene tukki maa ngi wax ña nga xam ne ñooy des ci dëkk ba maa ngi leen di dénk yàlla mi nga xam ne ndénkaanam du sànku astawdiukum allah alladi la tadiu wadaiu bu fekkee ne it eh, moom ñami waxal ëpp nañ kenn fekkee ne ñami waxal kenn la ak ñu ëpp kenn ñoo ci yem fekkee ne waxal kenn la ak ñi muy waxal nekk mbooloo it ñooyam rek moom yi tukki daal moo leen war a wax astawdiukum allah alladi la tadiu wadaiu bu ko defee ki nga xam ne moo des ci dëkk bi lan la war a wax kii tukki ki nga xam ne moom lañuy wax léegi la mu war a wax yow mi nga xam ne yow la ñuy tàggu day war ngaa wax ki lay tàgg astawdi'uka astawdi'u llaha diinaka wa amaanataka wa xawaatima amali amalik astawdi'u diinaka wa amaanataka wa xawaatima amalak maa ngi dénk yàlla man sa diine di ko dénk sa kóolute di ko dénk say jëf mujj ya mujj mujjug say jëf mujjug say lii moom daanaka mën nañu wax ne tukkikat moom lay yóbbaale su fekkee ne wàññiwaale wàññi ko waale na ko rek alhamdulilah tukket dana yóbbaale diineem tukket dana yóbbaale kóolute gim yu amee woon ci dëkk bi léeg-léeg nag seytaane man ko su fekkee ne euh, góorgóorlu wut wala su ma naa fekk muy góorgóorlu waa seytaane man ko ba diineem soppeeku ci àll ba nga xam ne nan amee woon diine bi muy dellusiwaat diine ja benn manqué na lool wala sax diine ja nekkatu fa far benn yoon kóolute gim amee woon itam léeg mu ñàkk ko ci waaye itam mujjug ay jëfam léeg-léeg ndeysaan mu ñàkk rafet lool ñu daa di diw day fa mujj wax dëgg yàlla ñaaw na lool kon yow mi nga xam ne yaay tàggu tukkikat bi ngeen di joxante ay yoxo muy dem ngay des ci dëkk bi ñaan gi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale nga war ko koo ñaanal mu yàlla sàmmal ko diineem te sàmmal ko kóoluteem waaye mu sàmm itam li nga xam ne mooy ay jëfam ba mujj ga mu def ko muy mujj gu rafet yeneen ñaan gi ci topp man nga koo ñaanal moom itam muy zawadaka allahu taqwa wa ghafara zambak wa yassara lakal xayra xaytu ma kunt yàll na yàlla jox la yóbbalu ragal yàlla te yàlla yàlla far say bakkaar jéggal la ko te yàlla yàlla yombalal la aw yiw foo mën a nekk zawadaka allahu taqwa wa ghafara zambak wa yassara lakal xayra xaytu ma kunt ñaan gii daal wala ñaan yii daal ah doy na sëkk bokkul ak nag la nga xam ne aada moo koy def topp nit ka topp oto ba topp sareet ba di ci sotti am ndox ndox moom damay wax ne bu fekkoon ne mën naa may kenn jàmm kon batalo joolaa ñoom duñu am jafe-jafe te leen da lépp ndoxal ñu ko teg kay jàmmale du ndox waaye kay jàmmale mooy borom ndox su ko defee nit ki bu nekkee ci tukki bi mu bàyyi xel la jaabi radiallahu anhu daan wax ne ñun de buñ masaana tukki benn dañuy yéeg wala dañuy wàcc saa suñuy yéeg fu kawee dañuy wax allahu akbar saa suñuy wàcc foo xam daa xure dañuy wax subhanallah loolu itam dëkkat bi di ko bàyyi xel xëy na ñoom dëkkee ñu nekkoon ay tund dafa nekkoon ak ci xur waaye léeg-léeg itam ñun bu ñuy tukki ñuy yéeg ci kaw ay montagne ak di wàcc suñuy yéeg nañuy wax allahu akbar suñuy wàcc itam nañuy wax subhanal subhanallah xadis boobu imam Buxaari génn na ko ci xadisu Jaabir bu fekkee ne itam da ngaa wàcc yow tukkikat bi ci barab te wóoluwoo barab ba bëgg nañ nga wax ñaan gi su ko defee barab boobee insha allahu da nga fa jógee te dara dara lor aoudu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq noo ngi làqu ak muslu ci baati yàlla yu ma sëkk ci ayu lépp loo xam ne borom bi subhanahu wa taala bind na su defee itam buñ demee bay wàññeeku ba xam ne rek moo ci des ñu daal di wax laa ilaha illa allah waxdahu la sharika la lahu amul benn boobu yeewu jaamu ci dëgg lu may yàlla moom dong la amul kenn ku bokk moom nguur gi nguur gi ci loxoom la nekk cant ga mooy kaka yoyow mooy ci man lépp ayi boona ñoo ngi ni di dellu taa'ibuuna ñoo ngi tuub di dellu ci suñu borom aabiduuna ñu ngi jaamu li rabbina xaamiduun waaye noo ngi sant suñu borom itam sadaqallahu waada yàlla day dëggal na ab daalam wa nasara abdahu te yàlla dimbale na jaamam ba wahazam wahazama al ahzaba waxdahu te yàlla gañe na eh, kuréel ya ya nga xam ne dajaloo woon ñun ñëpp ngir fexeel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom dong moo leen gañe yonent bi dafa daan wax lii bu masaana bàyyi ko ci aj wala ci ab xeex loolu mooy ñaanu kuy dellu si ci ab tukki hmm. fi nga xam ne fi la ñuy nag mooy ñaan gi nga xam ne yonent bi daf ko daan wax saa amee mbégte saa su ko mbir ñëwalee mbir moo xam ne mu koy bég loola day wax alhamdulillahi alladi bi ni'matihi tatimu salihat maa ngi sant yàlla mi nga xam ne ci xéewalam ci la yu baax yëpp di mate su amee mbir mu ko ñëwal moo xam ne nag euh, ba kanam bëgg ko nekkut loo xam lu mu taamu la day wax alhamdulillahi ala kulli xaal waaw lu mën a xew daal noo ngi sant yàlla wa taala kon loolu mooy nekk sunu bindu tey bi incha allahu taala جميعا خلق الله دوني شغلت عن الخلائق